bi léegi wa isastun firtum fan firu waaye nag buñ leen bu leen amirul amirul mu'minin ki jiite jullit ñi wala ki mu teg en tout cas responsabilité jiite leen bu leen waxee nag ngeen dem guerre takk guerre na ci toog euh, ci jihaad jooju euh, loolu lan mooy wane ne hijra jeexul ndax xadiis sayna Muawiya bi radiyallahu anhu waaye naka noonu abdullah ibn saadi yonent bi aleyhi la tanqati'ul hijra hijra du jeex mooy ne amul hijra après fathu Makka loolu loolu fan la lan la doon wax mooy hijra bi saxaaba yi radiyallahu anhum doon def moo tax imaam alxaafis ne fan qata'a al ixtisaas jagle googu daal di jeex mooy le fekk du ñu doon jóge fële Makka di ñëw ci yonent bi aleyhi salatu ngir dimbali ko ndax dafa soxla woon loolu dafa soxla woon loolu ñu téye tamit diine ji loolu mu jaare fa jeex waaye mooy jóge ndax nit ñi léegi fépp dugg nañu ci lislaam mooy araab yi foofu li moo tax loolu euh, mbir mi deme noonu la nekkoon farata nekkatuloon farata mooy ne dañ nee woon farata ku ko deful ba aaya bi gis nga aaya bi ni mu duré amu gi nag ñoom benn ne walladina amanu walam yuhaajiru ma lakum min walaayati min shay hatta yuhaajiru fekk gàddaayuñ loolu euh, gis nga ni mu mais loolu dafa mujj deñ bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di ubbee Makka mooy ne léegi jóge Makka ñëw Madina nekkatul farata mais nag dafa mujj yem ci ku ku ñëwit kenn du la ne bu fi ñëw waaye jaayanteeg yow comme nam demee woon loolu moo mënatu nekk moo tax mu ne leen la hijrata ba'dal fath amulu gàddaay ginnaaw fathu makka zaadaha llahu tashrifan wa takriman kantaa nag beneen gàddaay li tax mu ne la tanqati'ul hijra loolu mooy këne gàddaay du jeex te gàddaay euh, pour nga cerner ko pour faire le plus euh, euh, précis et concis et plus clair mooy ne concis plus clair xam nga loolu sax xaw na kii mais mooy concis bi da nga koy leer mujmal euh, ak mubayyan mooy ne affaire bi dangay hijra daa am lu koy waral bokk na ci causes yi waral gàddaay mooy nit ki comme li daloon saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum bañ dem Éthiopie ci ndigalu sang bi aleyhi salaatu wassalaam mooy nit ki bokk na ci cause yi cause yi laa lay limal nga téye mooy fitna goo xamante ni day dal sa diine boo moywul man ngaa yow sa diine lim la sant mënatoo koo def yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne c'est obligatoire yow comme ñu jël exemple comme Makka liñ newoon mu am bu newoon tey dafa am dëkk boo xam ne moom mënu faa toléré wuñ benn jullit toléré wuñ leen képp ku ñu gis signe buy wane ni jullit nga mooy ne dañ leen di jàpp tëj leen ndax c'est interdit comme li xewoon mag loolu bokk na ci cause yi nga xam ne day waral hijra na ci cause yi nga xam ne da koy waral mooy ragal gu nit ki ragal que ne bakkanam dal di fiy des bu fi desee di jaamu yàlla mooy ragal gu mu ragal bakkanam du ko fekkeeti loolu it day waral hijra waaye tamit bokk na ci li nga xamante ne mooy hijra bi nga xam ne moom lañ doon wax min daaril kufri ilaa daaril ah, min daaril harbi dañ naan daa këru xeex mooy kër dëkk yoo xam dëkku yéeféer la jëm ci dëkku lislaam da gis ne loolu euh, dangay gis boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne euh, comme li imaam Maalik rahimahullah wax mën naan nit ki amul droit euh, jóge ci dëkk boo xamante ne ni nu mu tudd dëkku dëkku bidaa dëkk boo xam ne dañ fay saaga salaf yi xam nga ñooñu ay julli lañ mooy dëkk bu ñuy saaga salaf yi dëkk boobu noonu nit ki dafa war a jóge daal di dem ci dëkk boo xamante ne nii loolu amu fa mooy ne lii def dafa bokk ci moo tax moom mu ne imaam Maalik aaya bi muy wax ci aay bi nga xam ne moo doon wax naan waman mooy aaya bi topp ci aay bi ñu doon gis sànq képp koo xamante wa man yuhaajir fi sabilillah ba'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim naan wa man yuhaajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa képp koo xam ne dafa génn di gàddaay ci yoonu yàlla kooku dina trouver ci suuf si ak jàppandal ak porte bi si tam suñu borom ici te dina ko utal ubbil ko bunt yoo xam ne bunt xéewal bu ngir mu jaamu yàlla ci jàmm ubbi xolam ubbil ko sécurité waaye ak yaatal euh, imaam Maalik aaya boobu mu ne rahimahullah aaya bii day tegtale këni annahu laysa li ahadin almuqaamu bi ardin yusabbu fiha salaf wa yu'malu fiha bi ghayri alhaq moom imaam Maalik rahimahullah mu ne aaya bii day wane ne amul kenn amul droit di sax di des di nekk ci suuf soo xam ne dañu fay saaga dëkk boo xam ne dañ fay saaga salaf yi comme saaga saxaaba yeeg yooyu comme ni ko chiite yi defe mu ne comme dëkk yu mel noonu waroo faat kenn amul droit des ci dëkk boobu ba pare ñu fay def lu wuteeg dëgg te wuteeg dëgg weesuwul ngay saaga ñi nga xam ne ñoo la indil kon loolu da gis ni loolu tamit beneen affaire la euh, bokk na kon ci cause yi dañuy boo seetloo léegi nag nga ne ma mais euh, léegi am na ay expression yoo utiliser loolu man nga ma ko leeral mooy kërug jullit kërug xeer ak kërug jullit est-ce que xam nga c'est la question d'actualité la sax euh, ndax léegi xoola pays européens yi ak tamit pays jullit yi ah mooy ne dañu nekk en face ak benn fee pays jullit yu bari pas ñépp comme ñu naan la ay ñu jóge fii ne dañuy dem jihaadi Syrie wala yu mel noonu wala ñoo xam ne xam nga loolu sax bokkul loolu ci affaire ay mais c'est pareil tamit laalaale na affaire bi wala ñoo xam ne dañuy génn dem seen bàyyi léegi est-ce que mbir mi mooy këru l'islam ak kërug euh, xeex mooy kërug yéeféer dëkku yéeféer dëkku jullit ñi loolu moom nuñ leen di xame euh, dëkku jullit nañ commencé dëkku jullit dëkku jullit mu ngi mel ni li madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam meloon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ginnaa yaatu lool mooy comme dëkk jullit ñi nii nga xam ne nekkul ne dëkk bu doxalul sharia du dëkku jullit ah non non bépp dëkk déglul bépp dëkk boo xamante ne ni dañ fay dégg noddu nit ñi dañ fay julli mooy sha'irul l'islam yooyu symbole l'islam noddu dafay am nit ñi di julli ji yooyu te amuñ benn problème noddu xam nga noddu moom boo xasee dégg mooy gars yi mooy ne d'accord nañ ñu ne ndax boo ñu kii du ñu ko fa def dëkk boobu dëkku jullit la même bu dee doxaluñ charia moo tax c'est une très grave gra grosse erreur ay nit nga dégg ñenn ñi di tuumaal dëkku jullit yi par exemple naan Égypte dëkku yéeféer la daarul xarb la ndax lan seen constitution du charia ah non non non Sénégal dëkkub yéeféer la lu tax du charia ah non non non Euh, Tunisie dëkkub yéeféer lan moo tax ndax doxaluñ sharia déedéet mbir mi du looloon ah. déggal li imaam al-Mawardi rahimahullah wax mu ne ila qadara ala mooy nit ki ala izhaari diini fi baladin min bilaadil kufri faqad saaratil baladu bihi daa faqad saaratil baladu bihi daara islaam fal iqaamatu fiiha afdalu min ar-rihlati minha lima yutaraj lima yutarajja min duxuuli gayrihi fil islaam. imaam al-Maawardi ash-Shaafi'i ci imaamu ash-Shaafi'i ash-Shaafi'i yu mag yi la rahimahullah mu ne. nit ki bu manee saa bu manee man a feeñal diine mooy di dem mooy di jullee que di mooy di def daal li ko diineem sant ci ab dëkk boo xam ne min bilaadil kufri ci dëkk koo xam ne dëkk yéeféer lañ mooy ñu fëpp ay yéeféer lañu mu ne le fait que mu mën a feeñal yooyu mooy comme li ñu waxoon nodd lan moo tax dinañ ñëw après lan moo tax nga ne ñoom dëkk bu kii nodd yooyu rek dëkkub julli la mu ne déglu imaam al wax mu ne nit ki jullit bi saa bu manee mën a feeñal izhaara diini feeñal diineem ci dëkk boo xam ne ci min bilaadil kufri ci dëkku yéeféer yi la faqat saara dëkk boobu noonu albaladu dëkk boobu day mujj nekk lan bi yii ndax le fait bu mu mën a feeñal lool sans benn problème daarul islam nekkatul foo xam nga dañ naan dëkkub lis dëkkub yéeféer la daaru kufru la këru kéeféer la mais kërug lislaam la foofu dëkk boobu waaw ndax lan ndax yonent mi alayhi salaatu wassalaam bu doon dem di songi ay dëkk lim doon def doon woon ñëw rekk songub dëkk mukk da doon bàyyi bu ñëwee guddi day bàyyi ba ay fajar heure jullit yooyu bu déggee ci dëkk bi nodd ñu daldi di dellu teggi dëkk boobu bàyyi leen ndax lan dégg na fi noddu mooy ne dëkkub jullit la ñuy waruñ leen a laal lan moo leen sauvé ñooñu ñu mel na mooy ne noddu giñ dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loolu mu xam ne ñiy dëkkub jullit la mu bàyyi leen dem feneen dëkk bu mu dem nag déggul loolu ci ñu mel déggul dëru julli yom jotee amul ñooñu mu door leena song te loolu dinañ ci gën a ñëw insha allah bu ñu àggee ci maghazi rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon loolu day wane ne ku ko man moo tax imam al-Mawardi rahimahullah ne képp koo xam ne man nga ci benn dëkku ci dëkku yéeféer yi man faa wane sa diini sans problème mooy ne nga fii de toute façon exemple France wala France France majorité bi ay yéefar lañ mais xoolal mais amul ay mosquée nit ñi doo dégg ay noon mu ne comme lu mel noonu la dëkk boobu dëkkub jullit la léegi léegi yow naka ngay mën a taxawee Sénégal nga xam ne booy booy nelaw sax noon bi yee la yee nga bëgg a taxaw ne ñooy dëkku yéefar la loolu jaahi la koy wax léegi mu ne de ce moo tax lu am solo la ndax imaginer idée bi ñu la doon wax sànq ñi nga xam ne bu ñu duggee ci lislaam après ñu ne non dañuy toxu dañuy dem hijra ji jógee bilaadu kufr ji daa dëkku bi yéeféer bii di France bu mag gi dëkku naafiq yi nga xamante ne nii lu ne ñu wax ko ci dëkk bi ne léegi looloo tax que pourtant moom mi koy wax xamis lay sol di génn ci mbedd yi même bu dee ne regard yu metti dinañ la ko kii mais mais loolu tamit dafa bokk ci nattu yi mais doo dem jàkk fenn ñu ne la doo fi deme jàkk te tamit doo julli ñu ne la doo fi julli doo woor ñu ne leen du ngeen fu woor mais léegi malgré loolu lépp te xamiis lay sol yor mën na yor si këpp si kimam kii topp sunna li sol kii di dox ci mbedd yi normal di dem ak ñëw di dem di mais mu ne après man damay jóge ci dëkk bi dem gàddaay loolu nag mu ne moom lay tontu ni moom imaam al-Mawardi mu ne ki nga xam ne man na nekk ci dëkk ci dëkku yéeféer yi di seeñal ak njulliteem ak nekk jullitam di dox bu tabaski jotee ñu def groupe dem ay grande mosquée dem nii ñëpp di gis ci métro yeeg yooyu comme yooyu mu ne ñooñu fal iqaamatu fiiha afdalu min ar-rihlati minha mu ne kooku noonu des ci dëkk boobu moo gën fopp que mu génn ci dëkk boobu dem feneen lan moo tax mu ne li yu tara ndax li nga xam ne dinañu ko yaakaar min duxuli xayri yi fil islam ndax moom xam nga ni jullit loolu la war a xam mooy ne yow sa dem di dem jàkk saabu bu heure jotee ngay romb ay nit di jàll fenn di jël ay transport saa jullit loolu rek woote la ci l'islam ndax nit ñi nit la gis ak ni ngay respecter même heure tel saa bu jotee tous les jours ku am jot bi mu gis la ngay respecter yooyu ñu gis ne yow doo dugg ci lu sa yoon newul ndax tamit l'islam comportement la en même temps ak respect bi ngay jox nit ñéeg yooyu bañ a déranger les voisins yooyu ci mosquée beeg yooyu ñu gis leen loolu ak ni ngeen mel loolu mën na attirer ñoo xam ne ay yéefar lañu woon ñu dugg ci l'islam moo tax mu ne moom mu des fa moo gën ndax li ñuy yaakaar ci moom ci ñi nekk foo ay nit daal di dugg ci lislaam ndax moom waaw loolu moo tax imagineel exemple ci lii muy wax euh, est-ce que yaakaar ngeen ne suñu mbokki euh, naar yi ñu fi jiitu woon nekkoon fi année cinquante yi ñëwoon fi ci njëkk ñëw vague bi biñ leen di indi ñuy liggéey fii mais nga foog ne bi ñu ñëwee ni kon fii dëkkub yéeféer la ñu delluwaat Algérie wala foofu bu doon loolu lañ ñépp def est-ce que tey dinañu mën a am grande mosquée wala ay mosquée yoo xam ne bu julli jotee ñu dem fa di julli loolu benn la deuxième laaj est-ce que ñooñu bu doon dañoo ñëw rek ne nañu delluwaat tey viande xalaal diñ ko dégg ci dëkk bi grande surface yi di ko proposer nit ñi waaye tamit ñooñu bu ñu defoon ni euh, ñëw dem seen yoon wala man daal fii laay nekk du dugg duma def benn ndax tamit lii mu wax nii que ne des fi moo gën mooy ne doo fa des rek ak apparence noonu mais da ngay liggéey ngir sa lis ngir sa diine ndax bu ñu foog ne ay xalaal bi nii dafa dekki rek euh, euh, xew de ñoom dañu koo xeex bañ xam ne gaa yi am nañ fi poids économique ñu xam ne léegi ramadan bu yoboo grande surface bu ne di def marché ramadan ba Carrefour di def marché ramadan ñépp loolu mooy ne ñooñu bu doon bi ñu ñëwee dañu ñëw ne ah non non non dëkkub yéeféer bii man xaaral ma dem dëkkub l'islam ay eh, ci mais loolu dina am du am imaginez ñaata ay français ak ñeneen ñoo tuub nga leen di gis ci jàkkee yooyu est-ce bu ñépp defoon noonu daal di dem seen yoon lii lépp loolu lii lépp dina fi am moo tax mu ne kooku des foofu moo gën ndax li yaakaar ci ñeneen ñi daal di dugg lis ci lislaam ndax moom loolu mooy loolu mooy fiqh man araada allahu bihi xayran yufaqihu fi diin moom la yeneen ci bale saab saab wax képp ko yàlla soppal yiw na mal yiw da koy déggloo diine ji mu dégg lislaam xam principe lislaam xam lu nekk lan moo ko tax a jóg waaye doo dégg hijra hijra wax naa la ne affaire bi hijra dafa gin a nekk affaire personel ndax li sàmba di yëkk ne moom ci ndax mën nañoo nekk même dëkk bi sàmba moom moom moom moom moom manu fee jaamu yàlla moom en tout cas nekkul ne affaire bi foo mu nekk ne manoo fee jaamu yàlla du tout waa Makka jullit ñi euh, radiyallahu anhum ñu ngi doon jaamu yàlla Makka mais difficilement te tamit tentation wu nekk ak ñoom ak liñ leen doon bugale am na ci ñoo xam ne manoon na tax ñu desaat seen diine gisoon nañ qissatul Isra wal Mi'raj yonent bi alayhi salaatu wasallam mi mu jógee euh, euh, Jérusalem ñëw ne leen man tukki naa dem Jérusalem mais lan moo gën a tax lan moo gën a tax ñi am ay jullit ñu murtad mooy bi ñu gisee yéeféer yépp ne lii manu la nekk ñoom it ñu doxal seen logique ànd ak ndax bu dul woon mbooloo wax nañ manoon nañu gëm mbir mi même bu dee après dina ñëw mais ñu ñu ñu ñu mais lan moo leen ci génne ndax mbooloom yéeféer mi moo daay affaire personnelle la mooy ne daab sàmba moom mën naa baña fii difficilement la fiy jaamoo yàlla ta danag mën na ci jële sax boo mooywul yi nga xam ne moom moom moo dund moom nokkee yem muy obligation yi du ko mën a def kooku dañ naan ko quoi kaabu mel noonu kooku mën naa dem mais tamit hijra dafa am benn affaire mooy ne gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom yonent ci alayhi salaatu salaam da leen doon tere ñu dellu si waat euh, fi ñu gàddaayi woon Euh, def fa lu ëpp ñetti fan mooy ne amuñu woon droit nekk Makka lu ëpp ñetti fan lu dul bu ñëwee ci aj ji ba aj ba pare ñetti fan lañ am droit loolu nag am na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne loolu mu ngi yem bi nga xamante ne ci lañ ubbi Makka ci la jeex que ne foofu la jeexe bi ñu ubbee Makka daal fa la affaire boobu yem que ne léegi euh, le fait le fait que ku ku ku gàddaay ci ñetti fan nga fay mën a def loolu mu ngi euh, jeexe foofu kon ni mu waxee ci hadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayni moom ci version imam al-Bukhari yi mu ne salaatul lil muhajiri ba'da sadar mu ne ñetti fan la ki nga xam ne moo gàddaay am droit ginnaaw bi nga xamante ni nii ci la euh, euh, agsi foofu mooy bi mu ñëwee Madina euh, euh, dëkk bi mu jóge woon muy Makkatal Mukarrama ndax ak jig yooyu buñ ko xasee def ñetti fan après dañoo war dañu faa war jóge am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne foofu la yem euh, am ñu ne déedéet affaire bi du ñoom rek moo affaire bi gin na yaatu ñooñu am ah. mooy ñépp ñoo xamante ne ni comme li nga xamante ne ni ko loolu imaam al-Qurtubi rahimahullah mu ne euh, almuraadu bi hada al xadis mooy xadis biñ la wax si ne la ñetti fan ngir ki nga xamante ne moo gàddaay ko ñetti fan la am droit mooy bu jógee minan mooy as sadar minan la ci jóge mooy buñ ajee ba jóge minan ñetti fan rek moo tax imaam alxaafis ne bokk na ci hadis bi li muy teg mooy que nekkoon Makka dafa nekkoon lu xaraam ci muhaajiruun yi mais qabla al fath avant ñuy ubbi Makka mu ne mais dañ ko permettre ñi nga xam ne ñoo fay doon jóge Madina doon ñëw di aj wala di gàddaay si ndax di xam nañ ne ajjeeg yooyu dina ëpp ñetti fan léegi loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam Sa'd ibn Xawla ci xadiisu di nekk ci saxiixay ni bu Sa'd ibn Abi Waqqaas ba nga xam ne dañu dem Makka di umra ji mu feebar fa ba jàpp ne day génn àddina ba doon def testament ba doon laaj yonent mi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne naan benn doom la am benn doom jigéen ndax da ci ndax du kii euh, àllam ji yëpp mu ne ko déedéet euh, euh, mu mu mu koy wax naan ko testament bi lii ba mu koy wax wa sulusu wa sulusu kasiir un tiers te un mu naan laakinnal baa'isa Sa'd ibn Xawla Sa'd xaw la boobu mu doon wax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ko euh, euh, martial moom ndax moom saxaaba la boo xam ne dafa gàddaay jóge Madina Makka ñëw Madinatul Munawwara ala saakin afdal salaatu wasalaam bañ fa demee umra ubbee guñ Makka noonu moom mu daal di fay lan mu daal di fay euh, feebar ba génn fa àddina ndax lan mooy an maata bi Makka la moo tax mu ko doon mu mel ni euh, albaisa ki nga xamante ne nii euh, mbiram le fait que mu di mu génn àddina fi mu gàddaaye woon loolu problème la looloo taxoon ndax lan ndax loolu kenn kenn bëgg ko ndax suuf la soo xam ne ndax gàddaay da bàyyi foofu ngir yàlla mooy ne boo ko xasee bàyyi loolu la danga koy bàyyi ngir yàlla moo tax moom mu ko doon wax lool ah kii mu ne imaam al-Qurtubi rahimahullah war naa la ne am nañu ne ñoom loolu mooy waa Makka la woon mu ne moom imaam al-Qurtubi rahimahullah mooy imaam al-Qurtubi ban pa boroom tafsir bi sëriñam bi uh, boroom al-Mufhim boroom ci Sharh Sahih imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne lan mu ne moom imaam al al-Qurtubi mu ne al-muraadu bi hada hadith hadith bii di wax ne ki nga xam ne moo gàddaay ñetti fan rek lay am ginnaaw bi ñu jógee Mina euh, xam nga loolu da nga naan mais Mina la wax kon jeex mu ne déglu mooy man haajara min Makka ila al-Madina li nasri an-nabi sallallahu alayhi wa wala yaani bi man haajara min ghayriha li annahu xaraja jawaaban an su'aalihim ila aaxiri ma mu ne ay euh, xadiis bii day wax ci ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon jóge Màkk ñëw Madina ngir dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye tekkul xam ne ñoo gàddaay jóge feneen furul Màkka après mu wax li ñu waxoon ci début bi moom mii moo waxoon loolu que ne ñooñ dañu ndax ñoo ko laajoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu wax leen ne dem leen suñu boroom daal di nangu seenu euh, ñaan ba pare ñu bàyyi dëkk ba ngir yàlla suñu boroom daal leen koy defal mu xamal leen nag ginnaaw gi ne leen kon nag des euh, ku fa des trois jours ku dem Màkka des fa dëkk ba nga génnoon gàddaay fa loolu du ak sax euh, léegi nag mu des beneen affaire mooy ne euh, ba léegi tontul léegi euh, euh, mais ku jóge feneen nag est-ce lay dox ba léegi mu ne man nañoo wax que koo xam ne comme ba léegi nii mooy ndax est léegi àtte boobu day continuer mu ne waxal yan banii yi xilaafam fi xilaafun fii man farra bi diinihi min mawdi'in yaxaafu an yuftana fiihi fii diinihi fahal lahu an yarji'a ilayhi ba'da inqidaa'i tilkal fitna léegi mu posé ñu suñu question mooy ne léegi est-ce que day jàll ci loolu saxaaba rek la woon ñu jógoon Makka demoon Madina rek la woon pour ñoom rek la woon trois jours que dëkk bi nga jóge manoo fa delluwaat def fa lopp trois jours bi nga gàddaayoon mu ne moom imaam al-Qurtubi euh, rahimahullah mu ne mën nañoo wax yumkinu an yuqaal est-ce que ci daw dëkk ab dëkkam gàddaay ngir yàlla kooku am na droit ñëwaat fa lupp ñetti fan mu ne mën nañoo wax ne in tarakaha lillahi kama fa'alahu al-muhajirun fa laysa lahu an yarji'a li shay'in min dhalik mu ne bu dee ne kooku mooy comme ñu ne exemple koo xam dafa jógewoon Sénégal ne man gàddaay naa dem dem dem dem Màkka léegi wala dem naa man man daal dem naa Maroc fara ak gàddaay léegi bàyyi naa kii mu ne bu dee kooku da koo def ngir diin daa bàyyi dëkk boobu ngir rawale diineem da koo def tarakaxaalil dafa bàyyi dëkkam boobu ngir yàlla comme ni ko muhaajiruuna yi defoon radiyallahu anhu kooku amul droit fa laysa lahu an yarji'a li shay'in min dhalik kooku amul droit daal di ciy daal di fay delluwaat comme si moo fa dëkkoon léegi mu ne wa in kaana taraka firaaran bi diinihi li yuslima lahu walam yaqsud ila tarkiha li dhatihi falahu rujuu ila dhalik mu ne waaye bu dee ne daa bàyyi dëkkam boobu ngir dawa rawale diineem ngir mu daal di mucc waaye tamit mais jubluwu ca këne moom da ko bàyyi daa bàyyi dëkk bi ngir bàyyi dëkk bi ci boppam kooku mën na faa dellu waaye euh, imaam alxaafiz ibn xajar rahimahullah mu ne wa muttaja lii mu wax lu rafet la lu uh, mën a am benn uh, jëmuwaay la lu lu mën a dégg la uh, waaye da ngay gis ni affaire bi des na xam nga bu ñu mooy ne am na ñaari ci waxu imaam al-Qurtubi bi rahimahullah xam nga mu waa boo nee ki nit ki dafa bàyyi dëkk bi ngir yàlla ak dafa bàyyi dëkk bi ngir rawale diineem bon loolu presque amul amul benn différence mooy ne amul différence ndax ku bàyyi dëkk bi ngir ndax euh, euh, fi nga koy jëli mooy exemple muhajiruna yi radiyallahu anhu mais euh, génn gu ñu génnoon Makka dewoon Madina c'était pour mooy dañu bàyyi di dëkk ba ngir lan ngir yàlla mais tamit dañ koo bàyyi ndax ndax bàyyi ko ngir sa diine mooy bàyyi ko ngir yàlla rek moo ndax benn la mooy teqantal bii mu def foofu la amee problème tuuti mooy le fait que euh, mu ne mooy wax ji en tout cas euh, d'après liñ gis que ne le fait que mu ne bu dee da koo bàyyi in kaana tarakaha lillah kama fa'alahu al bu dee da koo bàyyi ngir yàlla comme ni muhajiruna def amul droit delluwaat waaye bu dee ne da koo bàyyi ngir firaaran bi diini yi bu dee da koo bàyyi ngir drawale diineem te tamit jubluwu ci bàyyi dëkk bi ci boppam xam nga loolu kooku grawul mu dellu siwaat loolu mooy problème la mu ndax presque c'est la même en tout cas euh, liñ ci mën a wax daal mooy ne bu dee ci kaw waxam ji da ngay gis ne bu dee ñaar yooyu benn la mooy ne kon loolu tamit day dem que ni kooku tamit manu faa delluwaat comme si ba mu fa njëkkee ne moo tax affaire bi du ay naa tëb rek jaar nii ah, gis vague bi moo xew rek nga dem te tamit liñ la wax sànq li imam al-Mawardi wax rahimahullah lu jara bàyyi xel la mooy ne yow nga fexe nekk foofu sax moo gën te imam al-Shafi'i rahimahullah tamit loolu la wax ah kër nekk foofu moo gën ci kooku mais à condition tamit moom mu bañ a nekk koo xam ne da waxoon naa la ci début bi cause yi nga xam ne ñooy waral gàddaay bu dee ne moom dëkk yéeféer boobu même bu dee mën na fa wone euh, ak ngëm yàllaam mais quand ragal na ci boppam que bu fi continuer nekk yii yëpp dina ko bàyyi te man na tàbbiwaat ci kéefër kooku dañ naan ko kooku man dafay jóge ndax kooku day nekk farata ci moom mu jóge fa ndax sinon moom risque ban day risque nekk yéefiraat moo tax ma ne la sànk affaire bi affaire personnelle la gën a doon li sàmba man demba man na koo bañ a man ñoom ñaar ñëpp mën nañoo nekk même situation sàmba dunde ko loo xam ne moom day tax moom mu war a gàddaay nekk farate ci moom ndax bu ko deful diine may màbb comme li nga xamante ne moo doon dal jullit ñi te ku mel noonu boo mooy boo kiyee moom lañ naan fii ma kuntum ana fan ngeen nekkoon bu boobaa mënoo ne fii kunna mustadafina fil ard bu dee ne man nga ko ndax tamit biir yi xam nga nekkul ne man damaa neex ñii rek après damay jóg rek jël samay bagage dem benn dëkku ñu ak yër ma ah non non mbir yi du du loolu wa ah. loolu euh, mooy ne euh, àttey gàddaay ci lool la ci gàttal loolu mooy àtte yi nga xamante ne mooy àtte yi jëm ci wàllu gàddaay léegi euh, kon ci tënk pour récapituler ci lu gàtt mooy ana lan mooy waral gàddaay mooy nit ki ragal fitna ci diineem wala mu ragal bakkanam moom waaye tamit bokk na lu ma fàtte mooy alal ñàkk alal bu dee yow sa alal nga nar a ñàkk loolu nga xam ne boo demee feneen foo xam di nga fa mën a jaamu yàlla ñoŋal fa sa alal kooku tamit mën naa gàddaay léegi nag kërug lislaam ak kërug kéefër comme li la imaam al-Mawardi rahimahullah wax bépp dëkk te du loo xam ne daa toog di waxa wax naa la dalil bi sànk boo xam ne nit ki mën na faa feeñal diineem jaamu fa yàlla ñu sans problème kooku noonu sans problème nag tekkiwul euh, li yi foo nga ah, bu ma rombee di dem jàkk dañ may xool bésu raciste wala ay kii nii di ma ceeb ma ne loolu bu ñu fontoo dëkkub jullit bi sax am na jullit yoo xam ne boo leen di romb di dem jàkk ñu ciibatu la naan xoolal kii ak kii yam yu tëkk yi tout temps mu jaar si loolu doo ko dégg loolu man nañ la ko est-ce daa tax ñu ne léegi kon kon yaw loolu mooy sa kon affaire bi mbir yu ay sans problème mooy nga loo xam ne yow daa dangay dem ba mënatu la nekk loolu lañ la wax ah mais bu dee yaa ngi dem ak ñëw dara newu ci nga naan ay problème day loolu taxul ñuy wax suñu boroom nag subhaanahu wa dafa defal loolu mooy xam nga li ñu wax nii yépp benn façon gàddaay la mooy gàddaay jóge ci dëkk dem ci dëkk am na beneen te moom lañu imaam alxaafis ne asaani bu njëkk bi ñun ci lañ ñëwoon ba léegi mooy al awwalu mu ne woon al intiqaalu min daaril xaw fi ila daaril amn wax ñu tamit mooy jóge kër foo xam ne insécurité dem foo xam ne da nga am sécurité wala nga jóge kër goo xam ne kër dëkkub yéefar dem dëkkub gëm yàlla deuxième bi mu am beneen mooy beneen gàddaay muy gàddaay la boo xam ne xam nga bii nii wax naa la ci nekk farata ci ñoom ak ñi mu ko nekkul deuxième bi nag boobu farata la ci bépp jullit te moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi wax ci xadiis saydna abdullah ibn bu nekk sa imaamul buxaari al muhaajiru man hajara ma naha llahu an ki nga xam ne moo gàddaay mooy ki nga xam ne moo gàddaay li suñu boroom subhaanahu wa taala daal di tere loolu moom Eh, kii wag non loolu moom jullit fardu aynin la mooy faratay farata la farataay jëmm la mooy li yàlla tere yàlla dafa tere xeesal man man dama koy gàddaay al mus al al muslimu ki gëm yàlla al ki gàddaay yonent bi alei salatu salaam ne mooy man hajara ma anhu mooy ki gàddaay li borom subhaanahu wa taala tere ah boo xamee ne yow wuruj baaxul nga bàyyi ko kooku anta muhaajir yow ku gàddaay ga ndax lan al man hajara ma anhu ki gàddaay mooy ci gàddaay li borom bi subhaanahu wa taala daal waaye boo xamee tamit sol lu sol sol lu jotul dafa xaraam jour boobu nga koy ba fa anta muhaajir lu tax yow gàddaay nga ndax lan al muhaajiru man hajara ma an ki gàddaay mooy ci gàddaay li yàlla tere loolu farata mooy jullit bu ne at taqwa pour nga àgg fa mooy di def li yàlla tere li ci gën a di kii mooy ngay bàyyi li yàlla tere li yàlla tere tey def li mu digle te nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ki nga xam ne mooy ki gàddaay mooy ci gàddaay li yàlla tere lool moo tax nit mën naa nekk biir këram biir néegam gàddaay ndax xam ne ne tele bii bu ma ko taalee li fi li fiy daw baaxul yàlla dama ko tere ndax moo ne may sadd sama sama xef góor ak jigéen ci yem ma daldi koy bàyyi fa anta muhaajir lu tax al man hajara ma naha Allahu an mooy deuxième façon gàddaay sauf que boobu noonu mooy loolu nag boobu ci ngay dugg ci li koy may nag mooy premièrement il faut nga xam yi yàlla yu njëkk yi premièrement il faut nga xam li yàlla tere te loolu dangay jaar ci fiq jàng xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàng yooyu door koo man ak naka la ko doon appliquer ci dundam muy siira nga xam ne lii lañ tere lii lañ digle nga ciy nekk di bàyyi lim tere boo ko defee yow ku gàddaay nga ndax almuhaajiru man hajara ma naha Allahu an ñooñu nag gàddaay yi suñu boroom subhaanahu wa taala da leen a defal xéewal bu mag ñaari façon yépp rawatina bi nga xam ne moom lañ nekk nii muy jóge ci gox jëm ci beneen waaye ñaari yépp saxaaba yi radiyallahu anhum ñaari yépp lañ boole woon moo tax gisoon nañ bi ñu ñëwee ci euh, euh, euh, ci ghazu al hijratu ila al habasha waxoon nañ la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daleen ne dem leen ñoom fan lañ doon dem ilallahi wa rasuli mu ngi Makka naan leen dem leen Éthiopie gàddaay yi ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam te pourtant moom mu ngi nii taxaw ñoom ñuy dem di ko fi bàyyi waaye ci moom lañ jëm ndax affaire xol la gàddaay même jóge ci dëkk dem ci dëkk loolu bu dee yaram yee koy def xol bee war a jiitu am na nag yeneen yu bari yoo xam ne ku mel ni imaam al qaadi abu bakr ibn al arabi ci ahkaamul quraan ci tafsiram bi indi na fa façon gàddaay yi abak yooyu yooyu yooyu xam naa duñ ko citer ndax dañu xaw a bari te day gën guddal mais ñun bi ñu intéressé mooy bii li nga xam ne rawale ci diine ak yooyu kon affaire bi affaire u xol la moom mu nit nekk Madina euh, Makkatal Mukarrama ne leen dem leen Éthiopie ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam te mu ngi nii kon gàddaay affaire u xol la comme nañu ko waxe woon foofu d'abord ñoom nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala da leen boole loolu gëneel yépp lépp lañu raafle moo tax borom bi subhaanahu wa taala nag ne ku def loolu am na lu ma lay defal mu ne yi continuer aay yiñ gisoon sànq innal ladina tawaffahumul malaayika mu ne moom baan a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim ba léegi suuratu nisaa bi wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraaghaman kathiran wa sa'an wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikhu almawtu faqad waqa'a ajruhu allah wa kaana allahu gafuuran raxiima mu ne képp koo xamante ne dafa gàddaay ci yoonu yàlla mu ne kooku yajid fil ardi muraaxaman wasa kooku de suñu boroom dina ko jàppandal mu trouver ci kaw suuf fii ci suuf si muraaxaman kathiran muy porte issue suuf soo xam ne dina ko ubbil suuf soo xam ne bu demee dina fa mën a nekk ci jàmm comme ni mu defale woon ñii Éthiopie waaye defal leen ko madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye akuk yaatal akuk jàppandal mu ne waman yaxruj te képp koo xam ne dafa génn min bayti yi ci këram muhaajiran di gàddaay ilallaahi jëm ci yàlla xoolal yàlla daa am bërëb amul bërëb comme ni ñu ko waxee waaye ñu ngi gàddaay jëm ci yàlla minallaahi ilay jóge ci yàlla jëm ci moom ak ndawam bi ñu ngi nii doon di dem ci waaye di jóge Makka bàyyi ko fi ci jamono jii jëm ci moom ilallaahi wa rasuulihi ilaa ay ilaa Yasrib te yonent bi alei saatu salaam wal Makka waaye ñu dem ilallahi ci yàlla wa rasuulihi ak yonent yonentam alayhi salaatu wassalaam mu ne ku génn këram jëm ci yàlla gàddaay te kenn taxul lu dul yàlla yonent bi alayhi salaatu wassalaam summa yudrikul mawtu ginnaaw gi dee daal di koy dab laata muy àgg ca suuf sa mu doon gàddaay mu ne kooku faqad waqa ajruhu ala Allah buur yàlla moo garanti moo gàddu ak payam kooku wa te buur yàlla nekkoon na du deñ nekk ndax passé présent wa yem ci moom ak futur ghafuuran nekkoon na te du deñ nekk aji yërëmaakoon raxiiman ghafuuran aji jéggalaakoon raxiiman aji yërëmaakoon moo tax affaire yéene la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne innamal a'malu binniyat jëf yépp ci yéene la aju wa innama li kulli imri'in ma nawa nit ku nekk nag li nga yéene sa intention li mu doon rekk moom nga fay fekk li nga góob moom ngay gar waaw gerte gi ma jimoom laay lay déqi waaw li nga góob ngay gar ku am intention bu baax fa man kaanat hijratuhu képp koo xam ne dafa gàddaay ilallahi wa rasuli intention am nekk jëm ci yàlla jëm ci ndawam bi kooku fa hijratu wa gàddaayam ilallahi jëm mu nga fa yàlla wa rasulihi ak yonentam alayhi salatu wassalam waaye wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankixuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayha wala ilay képp nag koo xam ne dafa gàddaay ndax daa am femme bu mu bëggoon mu gàddaay dem na feneen ma topp ko ah walla loo xam ne ci tóor tóoru àddina lu tax a jóg mu ne kooku fa hijratu ila ma haajara ilayha kooku ak gàddaayam mu ngi ca la tax mu gàddaay te mooy mbiru àddina même bu dee ne leen li ndax yenn yi même bu dee du lu xaram mais bu dee loo xam ne ngir yàllaay kese kese kese la nga def ko ngir keneen ko boobaa day xaram mais nag bu dee ne yée yéene bee moo jiitu mooy yéene ngir yàlla loolu daal di ciy dugga beneen yéene loolu euh, loolu du ci yàq dara kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy ci gàttal introduction ci wàllu loolu gudd na waaye amaana mu jariñ léegi nag kon ñu ñëw nag ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar ah moom lañu imaam ibn isxaaq raximahullahu taala di nettali mu ne wa aqaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makkata ba'da ba'da asxaabihi min almuhaajiriin yantadiru an yu'dana lahu fi lhijra wa lam yataxallaf ma'ahu bi makkata axadun min almuhaajiriin illaa man xubisa aw futin illaa caliyu bn abi taalibin wa abu bakr bn abi quxaafata siddiiqu radiyallahu anhuma imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi saxaabaam yi radiyallahu anhum doon gàddaay nii ñu ko gise woon ci jataay yi weesu ak mbooloo yi ni ñu baree tuddal nañ la ci aslëf ci jataay bi ci tàmbali jataay bi léegi mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi des makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman ginnaaw bi gàdd bi saxaabaam yooyu daldi dem gàddaayi moom mu daldi fay des lu ko fa mu ne yantadiru yantadiru an yu'dana lahu fil hijra muy xaar ñu daal di koy jox ndigal ku koy jox ndigal boroomam subhaanahu wa taala daal di koy jox ndigal ngir mu gàddaay ñoom am nañu ndigal ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum kañ lañ am ndigal bim leen ne dem leen képp ku man képp ku mën a gàddaay na dem ñoom boobu lañu am ndigal ne leen inna azza wa jalla qad ja'ala lakum ixwaanan wa daaran ta'manuuna biha fa mu ne leen génn leen fa amarahum bil xuruuji ila al madina wal hijrati ilayha wal luxuuqi bi ixwaanihim min al ansaar ñoom ñu ngi am digal bi mu leen ne yàlla buur yàlla mu tedd mi te màgg de defal na leen ay mbokk yoo xamante ne ñu ngi Yasrib nekk madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam foo xam ne di ngeen fa am nekk en sécurité génn leen ngeen dem fa waaye moom yonent bi aleyhi salaatu salaam jotagul woon digal ci boroomam moo tax mu ne mu des foofu Makka yantadiru an yu'zana lahu fil hijra muy xaar borom bi subhaanahu wa daal di koy jox digal ci gàddaay mu ne walam yataxallaf ma'ahu bi makkata ahadun min al muhaajiriin illaa man xubisa aw futin mu ne ta desul biir Makka ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bañ a gàddaay yi kenn ci ñi nga xam ne ñooy ñi jullit ñi nekk foofu lu dul koo xamante ne ni dañ ko faa téye manula dem mooy mbokk yéeféram yi ñoo ko jàpp xam ne nit ñee ngi dem ñu tëj leen ngir ñu bañ a dem comme niñ gise seydina Ayyash ibn abi Rabi'a ak Hisham ibn abi ibn al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ñu mel noonu rekk a fa des illaa man xubisa aw futina wala ñu fitnaal leen ci seen diine ñooñu rekk a fa des mooy xuubi aw bi wala mooy lu dul koo xam ne dañ koo téye ba pare daal di koy fitnaal ñooñu rekk a fa des ndax ñooñu manu ñoo dem mooy almustadaafuna min ar-rijaal wan-nisaa wal-wildaan mu ne ba mu des bu dul ñi nga xam ne ñoo am ngànt kan moo fa des ñi nga xam dañ leen jàpp fitnaal leen mu ne illaa Ali ibn Abi Taalib ba mu des Seydina Ali ibn Abi Taalib wa Abu Bakrin ak Seydina Abu Bakrin ibn Abi Quhaafa di doomi abu quxaafa tuddoon usmaan radiallahu taala anhuma di bàyyi seydna abu bakrin ñoom ñépp ay moom tuuboon na moom mu ne moom moomu di abu bakrin as mooy ki nga xam ne mooy as-siddiiqul akbar ki dëggu kooku di seydna abu bakrin radiallahu anhuma moom asadullahi al ali ibn abi taalib waaye am nag ñeneen comme Seydina Suhayb yi demagul comme niñ koy gisee après te waxoon nañ ko ba ñuy def tarjumaam que moom après yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci la gàddaay mais dala bëgg a wax ñi ci ginoon a fés mooy Seydina Abu Bakrin ak Seydina Ali ibn Abi Taalib moom Seydina euh, imaam Ibn Isxaaq rahimahullah mu ne Seydina Abu Bakar moom lan moo tax demul woon mel ni la lay expliquer lu tax mu ne wa kaana Abu Bakrin kathiran maa yasta'dinu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi lhijrati fa yaquulu lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa ta'jal la'alla allaha yaj'al yaj'al laka saahiban fa yatma'a Abu Bakrin an yakuuna mu ne te Seydina Abu radiyallahu moom li tax demul moom yàggoon na bari woon na lu mu doon laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir gàddaay ngir mu jox ko digal mu gàddaay ko mbokkam yi ci muhaajiruuna yi ak lansaar yi radiyallahu ta'ala ci muhaajiruuna yi waaye saa bu ma soona laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digal mu jox ko digal ngir mu dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ko doon wax naan ko bul yàkkamti amaana buur yàlla defal la àndandoo koo xam ne moom ngay àndal yow Abu Bakr boo waree gàddaay Seydina Abu Bakr nag daal di xemmeem bi ko nent bi alei saatu di wax lool saa su ne mu xemmeem moom mu nekk kooku nga xam ne yonent bi aleyhi salatu wasalam mooy ki nar a ànd ak moom te lii imaam ibn Ishaq da koo wax bi ghayri sanad waaye euh, imaam al-Haythami rahimahullah ci al-Majma' di Majma'u Zawaa'id nee rawaahu tabaraani wa fiihi Abdurrahmaan ibn Bashiir ad-Dimashqi da'afahu Abu Haatim mu ne moom imaam al-Haythami xadiis lii imaam tabaraani daal dina koy solo waaye ci càllala bi dafa am Abdurrahmaan ibn Bashiir di ko jug waa Damas mu ne kooku Abu Haatim da ko euh, da'ifal waaye imaam al-Bukhari rahimahullah daal dinay solo maanaawu waxu imaam ibn Ishaq bi luy dëgëral wax ji ci xadiisu sayyidatuna Aisha eh, radiyallahu anha xadiis boobu dinañ ci gën ñëw incha allah ci gàddaay gi léegi eh, loolu mooy affaire bi léegi nag imaam ibn Isxaaq di ñu nettali nag gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak lan moo ko sabab sababu gàddaay bi kon à partir de fii ñu ngi gis lan lan moo waral gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lañu imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne walammaa ra'at qurayshun anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad saarat lahu shi'atun wa asxaabun min gayrihim bi gayri baladihim wa ra'aw xuruuja asxaabihi min almuhaajiriina ilayhim arafuu annahum qad nazaluu daaran wa asaabuu minhum mana'a fa xadiru xuruja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi wa carafu annahu qad ajmaca li xarbihim fajtamacuu lahu fi daari nadwa wa hiya daaru qusay ibn kilaabin allati kaanat qurayshun taqdi amran laa taqdi amran illaa fiihaa yatashaawaruun yatashaawaruuna fiiha maa yasnacuuna fi amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallama xiina xaafu kon moom imaam ibn isxaaq raximahullahu taala mu ne quraysh ba nga xamante ne ci la gis ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam gis na ni am na mbooloo moo xam ne gëm nañu ko daal di koy topp waaye ak ay àndandoo yoo xamante ne ni min xay min xayrihim bi xayri baladihim ñeneen ñoo xam ne nag cette fois si ndax danger bu njëkk ba temps yooyu ñi doon gëm ci waa Quraysh la ay benn ki bennat ñoo doon gëm jóge Gifaar ay fële bari woon mais nag instant bii nag Quraysh daal di constater ne affaire bi c'est c'est là c'était grave mais là nag l'heure nag est plus grave nag l'heure est grave ah non non non léegi nag nag affaire bi nag ginnaa nag ëppi loxo Allahu akbar mbir mi ginnaa ëppi loxo lan moo tax ndax ñi ko gëm cette fois yi dafa am ñu bari ñu ko gëm ñoo xam ne bokkuñ ci waa Quraysh ba pare war a aw xuruja asxaabihi min al muhaajirina ilayhi ba pare ñu gis ne non seulement ñu gis nañ ne am na mbooloo mu dëkk Yasrib ñu ko gëm mais mu gis mbooloo mu bari ci ñi nekk seen dëkk ci ay jullit ci muhaajiruuna yi gëmoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy dem fan lañ jëm ñuy dem ci ñooñu nga xam ne ñoo bokk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh mu ne biñ gisee lool arafu annahum qad nazalu daaran wa asaabu minhum manaa ci lañu waa Quraysh comprendre xame ne ah kon nag ñi ñu doon néewal doole di leen sonal ñuy dem Yasrib ga jëm constat bii lañu seeni mbokk ñu gëm li ñu gëm ñoo leen accueillir ba pare ñu am ci ñoom jote ci ñoom waa Yasrib ñooñu protection fa xadiru après nag biñ defee constat yooyu fa xadiru xuruja rasulillah waaye ñu seetlu na yonent mi aleyhi salaatu wa salaam mais moom demawul léegi nag ñu ne kol il est hors question ñuy xoole ba mu rëccu fa xadiru ñu daldi di moytu di mettre en garde seen biir xuruja ñu ragal génnug yonent bi alayhi salaatu wassalaam ragal yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn xuruja rasulillah ilayhim fekki waa Yasrib ñoo ña ko fa gëm ak ñi nga xam ne ñoo jóge fii ci ñi ko gëmoon nekk foofu bi ñu defee lool nag wa arafu ñu xam ne annahu kana yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat qad ajmaa li harbihim ñu tiire ci conclusion que kon yonent bi salaatu wassalaam moom jël na décision yu ferme te pare na ngir xeex ñoom il suffit moom mu dem fekki leen rek mu pare ngir xeex ñoom ah ñu woote nag assemblée générale extraordinaire boo xamante ne nii ah problème bu ngandee nag solution yi dafa war a ngande nag amul ay xaaral ma ñëw no session boo xam ne extraordinaire comme tey comme ni ko majlisu rimam di wax conseil conseil de sécurité ñu ne dañoo am réunion exception extraordinaire convoqué nu mu gën gaawee lépp lu état membre yi ñi am veto bokk ci conseil de sécurité quinze cinq yi kii na ñépp teew nu mu gën a ndax affaire bi manula xaar ñoom it noonu lañ def ci saase ndax mbir mi mooy dañuy kii contre la montre daw contre la montre ndax biñ defee constat bi te yonent mi alayhi salaatu wa salaam génnagul mu ngi biir Quraysh ñu ne kon affaire bi mënatu la xaar ndax mii bu ne mën naa génn kon nag fajtama'u lahu ñu daal di koy révision réunion ko mooy ne session bi yépp c'est pour c'est au sujet de sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam nan lañ koy def le plus vite possible ah c'est la question chaude du moment ah non non il faut pas faut pas faut pas rigoler avec kon faj fajtama'u fi fii daarin nadwa ñu dem ci seen assemblée fi nga xam ne mooy siège bi tey mooy majlisul rimam fan lañ ko am fële ca conseil de sécurité ñoom ñu dem ci seen seenu conseil de sécurité bu tuddoon nan daaru wa di daaru wa mooy kër gi nga xam ne foofu lañuy dajaloo bu dee dafa am décision yu capital yu ñu war a jël foofu la ñuy daje muy daarul nadwa te foofu mu ne kër Qusay la Qusay moo ko fakki leen seen maam boobu dajale woon leen Qusay ibn mu ne kër goog allati kaanat Quraysh la di amran illa fiha nga xam ne Quraysh kër goo xam ne Quraysh doonu loon jël benn décision bu capital lu dul foofu lu dul foofu noonu la ko doon jël na ñuy waxante seen biir fii ma na fii amri rasulillah ñuy waxante seen biir anaaj lan lañuy def ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ana ban décision lañu war a jël te du xaar xiina xaafuhu ba ñu ragalee moom mu daldi di leen rëcc foofu la ñuy yem puy tar allah ci jataay yii di ñëw